yaqulu al-imaam al-haafiz Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi al-baab ath-thaani wass-sab'iin wa 'an ibni Mas'uud radiyallaahu ta'aalaa anhu 'an an-nabiyyi sallallaahu 'alayhi wa sallam annahu qaala laa yadxulu al-jannata man kaana fii qalbihi mithqaalu dharratin min kibr faqaala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuuna thawbuhu hasanan wa naaluhu hasanan qaala inna allaha ta'aala jamiilun yuhibbul jamaal al-kibr batarul haqqi wa ghamtun naas rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala batarul haqqi daf'uhu wa radduhu 'alaa qaa'ilihi wa ghamtun naas ihtiqaaruhum qaala al-imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy tàmbali garab gi ñu nekk buntu bii ñu nekk chapitre bii ñu nekk di 72 di wax baabu tahrimil kibri wal i'jaab buntu bi nga xam ne garab gi nga xam ne mooy wax xaraamal bu ñu xaraamal rëy ak di yéemu ci sa bopp ak ci say mbiru bopp te dara yàlla taxut waaw di yéemu ci sa bopp ci suñu jotaay bii ñu génn ginnaaw biñ gisee wàll wu njëkk bi muy wàllu alquran gisoon nañ aay yi mu gise woon ci lañ ko ubbee woon ubbee woon ko ci jàkka ju màgg ji ñu nekk muy masjidu rasulillah sahibul ahadith alayhi afdalu salatu wassalam ñuy ubbi waat tamit beneen wàll bi mu fekkaat ñu ci bërëbam bu tedd bii nga xam ne xadiis yu bari fii la ko doon ballale fii la ko saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum doon tibb ci moom di ko jële ci moom alayhi salaatu wassalaam kon wàllu njëkk bi nag muy xadiis numéro 612 muy xadis numéro 612 juróom benn téeméer ak fukk ak ñaar mu ne wa an Abdullah ibn Mas'ud mu ne waan Abdullah mu ngi jële ci saxaab mi nga xam ne mu ngi tuddoon Abdullah ibn Mas'ud di doomi Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi mu ngi jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne neen laa yadxulul jannata du dugg dugg mukk ajjana man te nga xam ne kaana nekk na fii qalbihi ci xolam misqaalu zarratin lu toll ni zarra waaw loo xamante ne nii moindre trace ci wàllu min kibrin ci rëy lu gën tuuti dara ak ket lu toll noonu bu ko amee ci li nga xamante ne nii mooy rëy kooku du dugg àjjana fa qaala rajul benn waay bu nekkoon yeneen yonent bi alayhi salaam doon waxe ne ko waaw inna rajula ah yonent bi alayhi salaam inna rajula gis nga nag nit ki dina am nit koo xam ne moom yuhibbu day bëgg an yakuna sawbu mooy nit ki waaw nit ki bëgg nag ay yéreem rafet ah an yakuna sawbu xasana bëgg yére yu rafet wanaalu xasana bëgg ay dàllam tamit rafet waa kooku nag moom day dugg ci sa wax ji qaala yeneen tuwaay saa saa ne ko inna allaha jamil mooy bugg inna allaha dëgg-dëgg borom bi ta'ala mi kawe te yéegu de jamilun dafa taaru de yuhibbu te dafa bëgg al jamaala li nga xam ne mooy ab taar waaw kon loolu mooy la mooy bokkut waaw al kibru moo xamal ko nag lan mooy rëy mooy misaalu darra boo bële mu ne ku ko am di dugg loolu mooy rëy moo tax mu leeral ko da ko al kibru waaw gis nga li nga xam ne mooy rëy mooy li batarul xaq mooy bañ dëgg waaw bañ dëgg moo tax imaamu Nawawi ne batarul xaq daf'uhu wa radduhu ala qaa'ilihi mu ne batarul xaq mooy daf'uhu mooy dellu dëgg waaw dañ ko war du ak delloo ko ala qaa'ili te ko woor parce que ko wax ni jàpp ne waaye dëgg warula génn ci kii waay nga delloo ko waaw delloo dëgg bañ dëgg bañ dëgg loolu mooy batar batarul xaq wa xamtu naas ba pare xeet xamtu naas mooy xeet nit ña ñam nit mooy nit ña yor dëgg lay xeet du nit ñëpp ndax nit ñi mel ni moom nekk ci caaxaan façon nit bu mel nii moom moom xeebu leen waaye day xeeb waa dëgg waaw ndax jàpp na ne comme que daa classe yi nit ñi ne dëgg ci ñoom diw kese la war yu génne bu génnee ci ñeneen mu naan walaa di mer di fóoñ waaw loolu mooy li nga xam ne mooy ay al kibru batarul xaq di delloo dëgg waxamtu naas ñin ña nga xam ne ñoo ànd dëgg di wax dëgg di doxe dëgg nga daal di leen xeeb waaw kon lii mooy xadiis bi mu ne rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul xusayn rahmatullah alayhi léegi laa bi njëkk bi mooy est-ce nga ne la déedéet xadis bi sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko ak mbokku taalibe wal imaam Abu Dawud as-Sijistaani na ko noon al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa rahmatu ak al imaam Ibn Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñu solo nañ ko al imaamu Muslim rahimahullah mu ngi ko kitaabul iimaan baabu tahriimil kibri wa bayaanihi voilà buntu bi wax ci xaraamal gu ñu xaraamal rëy ak leeral lan mooy rëy mu ne wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wa Ibrahim ibn Dinar mu ne sama ñetti sëriñ ñoo ma nettali muy mu ne wa haddathana te nettali nañu Muhammad ibn al-Muthanna te Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri rahimahullahu ta'ala muy al-Zamin rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn Bashar ak sama beneen sëriñ moom mi mu jël Muhammad ibn al-Muthanna ak Muhammad bi ci tegu ñoom ñépp sëriñu waa kutubu sitta muy Muhammad ibn Bassaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi moom itam al-Basri rahimahullah gënoon a siiw ci Bundaar rahimahullahu ta'aala wa Ibraahiim ibn Diinaar Ibraahiim ibn Diinaar al-Baghdaadi wa Abu Ishaaq at-Tammaar rahimahullahu ta'aala jamii'an mu ne ñetti sëriñ yi yëpp ñoom ñëpp nag an Yahya ibn Hammaad ñoo ko jëlee ci Yahya ibn Hammaad ibn Abi Ziyaad ash-Shaybaani mawlaahum al-Basri rahmatullahi alayhi qaala ibnu al-Musanna mu ne sama sëriñ bu njëkk bi nag di doomi Musanna moom dana haddathanii nettali na ma Yahya ibn Hammaad moom noonu la ko wax dana nettali na ma Muhammad ibn Hammad Yahya ibn Hammad di Yahya di doomi Hammad waaye ñeneen ñi nga xamante ni nii kanta mu ne eh, eh, eh, ñi ci des nag après bi mu waxee haddathani Yahya ibn Hammad mu ne akhbarana Shu'ba Yahya ibn Hammad ne xabaar nañu Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala an aban mu jële ko ci Abaan ibn Taghlib mu naan Abaan ibn Taghlib di Abaan ibn Taghlib eh, eh, eh, ar-Rib'i al-Kufi al-Qarib rahimahullahu ta'ala ginnaaw Abaan mu ne an Fudayl al-Fuqaymi Abaan jëlee ko ci al ci Fudayl ibn Amr al-Fuqaymi at-Tamimi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Ibrahim an-Nakha'i moom moo ko jëlee ci Ibrahim di an-Nakha'i di Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a Abu Imran al-Kufi Abu Imran rahimahullah an Alqama mu jëlee ko ci daay joxam di Alqama li nga xamante ne nii eh, mooy Alqama ibn Qays ibn Abdillah ibn Malik ibn ibn Alqama ibn Salaman Abu Shibl nga xam ne an-Nakha'i al-Kufi waxoon nañ la moom muxadram la fekk na jamono yonent bi alayhi salatu wassalam waaye jotu koo gis moom Alqama an ibn Mas'ud mu jël ko ci Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu abu abdirrahman almadani waaye alkuufi radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yadxulu aljannata man kaana fii qalbihi mithqaalu darratin min kibr qaala rajul inna arrajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan qaala inna allaha jamil yuhibbu aljamal alkibru bataru alhaq wa ghamtu an-naar nii la ko alimamu alxafidu euh, euh, euh, muslim rahimahullah nii la ko indee léegi nag mu def ci njàngat bi premièrement lii jàngat bi la mooy bu njëkk léegi yeneen façon jàngat ban lëkkaale la xadiis bi am ak suñu bunt bi dañ naan la lëkkaale bi mooy tahriimul kibri moo tax di ko ci tax imaam muslim kitaabul imaam ñoom imaamu Nawawi mi ñu tudd ko baabu buntu yi waxoon nañ ne buntu yi imaam Muslim defu ko baabu nangam mu tudd ko baabu tahriimil kibri wa bayaan baabu buntu tahriimil kibri xaraamal li nga xam ne mooy rëy wa bayaan yi nag leeral lan mooy rëy voilà yeneen sallallahu alayhi wasallam wane nañu def xaraam waaye leeral nañu lan mooy al kibru voilà kon buntu bii ñu nekk nag ci riyaad bi tahriimil kibri wal i'jaab buntu bi nga xam ne day wax ci xaraamal rëy ak yéeme waaw léegi nag mu ñuy leeral kon xadiis bi ñëw yeneen ci balay saasaan bi ñu nga xam ne loolu mooy kibru ndax mbir bala nga ko moytu da nga koy xam ndax al hukmu far'un an tasawwur voilà al hukmu bala nga àtte mbir alhamdulillah na la leer ne far'un pàcc la pàcc la mën a joxe jugement ci dara an tasawwuri nga mën a xam mbir mi de quoi s'agit-il réellement mbir mi lan la mais lu ma xamul lan laa koy joxe àtte waaw man bu dee ne dañ maa wax sa waaye don de sang man xaw ma luy don de sang xaw ma nan lañ koy defee wala ñu naan ma ay gestation pour autrui voilà koo xamante ne da lay ëmbal sa doom yu mel noonu man xaw ma loolu lu mu doon xaw ma ci nan laa ci mën a joxe li nga xam ne mooy atte lool du mën a nekk voilà moo tax nit dangay xam ba pare mm, euh, euh, euh, boroom xam-xam bi fokk lañ koy laaj moo xam lii lan waaw bu dee réalité boo xam ne xamu ko na leer waaw balaa muy nekk di tontu loo xam ne ginnaaw bi day nekk ñoo xamante ne day waaw doo nekk Sénégal waa ji nekk Europe ñëw di la question yoo xam ne yow xamoo réalité yooyu ñee ko leeral ma mbir mi ndax mbir moom man dund ba ko te xaw ma ko bambul leeram nañ nga door a wax boo ko xamul xamal ne am na règle boo xam ne dina dal sa kaw al hukmu far'un an tasawwara bala ngaa àtte dara da ngaa ab pàcc la àtte daa nekk ci xam mën a melale la nga doon bëgg joxe àtteem lan la de quoi s'agit-il réellement yeneen ci wàllu saabsaab nag kii nga xamante ne premier hadith mu ñuy leeral la mooy al kibru nga xam ne dafa xaram tahrimu al kibri mu ñuy leeral bi nga xamante ne nii moo nekk fii moo nekk eh, eh, bunt bi moo tax mu ne ba pare mu teg ci ñu wan ñu luy wan dafa xaram te moom la njëkkeen bi laa man ki nga xam ne kaana nekk na fii qalbihi ci xolam misqaalu zarra lu toll ni kepp laa wax. moom ëgg rëy bu nawee sa xol na la leer na yow moom moom yow di am problème waaw yow doo dugg àjjana jàpp nit ñi xeeb leen mooy yii ñooy façon jikko yi nga xamante ne nii dañuy lekk li nga xamante ne mooy ay jëf yu baax bu ñu nawee ci nit il faut comme ni ñu wax ci jotaay bii ñu génn. moom xat man obligatoire la mu nan la ciy mucc nan la ciy génne nan la ciy kóote boppam parce que sinon bu ci faatoo noonu foo jaar ci kabaa'ir yi lay deewee waaw foo jaar moom lay deewaale waaw te boobaa nag mu ngi ci mashi'a rabbil alamin in sha'a azab wa in sha'a ghafar bu ko soobee mu bugal ko bu ko soobee mu jéggal ko waaw te loolu nag dalaa indi woon ngir nga nekk jaam boo xamante ne doo jaamu kenn waaw doo jaamu sa bakkan doo jaamu sa penchant jaamu keneen bindeef moo xamante ne yàllaa ko bind wute ko doo ko doon waaw jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun dunduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu may koy jaamu di la wéetal kon nag yow loolu da see war a xar sa tànk tubay lépp loo xam ne day tax doo ak di station nekk jaamu yàlla njëkkalan ko dafa nan nga fii tóotoo nga ko boo ko deful rek yow yaa ngi ci loo xamante ne nii anta ala xatar yow yaa ngi ci li xamante ne nii mooy day mooy yaa ngi ci loo xamante nii xatar waaw loolu danga doy tax nit ki bu eh, war di bàyyi xel ana naka lay tuute boppam ci yooyu la xadiis bii nag loolu kon wax na ne lii wane ne xaraam na ndax loo xamante ne nii moom eh, du dañ na la boo ko melee du dugg ajjana loolu moom kabira la waaw loolu moom kabira la bàkkaar bu réy la waaw léegi nag kon ginnaaw loolu kon mbir moomu leer na ñu ñëw nag ci jàngat yeneen yoo xam ne moom lañ ci jële mooy premièrement borom xam-xam yi rahmatullah alayhim xadiis bii nii nga xamante ne nii eh, borom xam-xam yi eh, dañoo indi ay wax waaw moo tax al-imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy sarh xadiis bi ci al-Minhaaj sarh Sahiih Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne xadiis bii nii moom al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne faqad ikhtalafa fi ta'wiilihi mu ne xadiis bi laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi mithqaalu dharratin min kibr mu ne boroom xam-xam yi wute nañ ci nan lañ koy dégg nan lañ koy interpréter mu ne fa dhakara al-Xattaabi al imaam al-Xattaabi rahimahullah fiihi wajhayn mu ne tudd na ci ñaari wàll ahadu ahadahuma benn bi mooy wala ahaduhuma boo ci wax benn mu ne am na al muraada li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi ci wax ji ma ak takabbur anil iman mooy kii réy réy li ci gëm yàlla mooy yéeféer waaw yu dugg àjjana képp koo xam ne day rëy rëy lu ci ngëm yàlla bañ li nga xam ne mooy gëm saxaab bi kii yonent yi gëm message borom bi tabaaraka wa taala kooku benn moom lay wax laa yadxulul jannata dugg àjjana man ci nga xamante ne te daa nekk fi fii qalbihi ci xolam misqaalu daratin lu toll ni eh, eh, trace li nga xamante ne mooy cet min kibrin kooku mën benn ngoo mu ne fa saahibuhu ki mel nii moom laa yadxulul jannata aslan kii moom du dugg àjjana ci cosaan ci luñ doyal ilaa maata bu deewee noonu ali mooy yéeféer bi yéeféer bi nga xam ne dina gëmul yàlla kooku moom mu ne benn ngoo wa taani ñaareel bi mu tudd moom al imaam al xattaabi rahimahullah annahu laa yakunu fi qalbi kibru xaala duxulihi al janna mu ne mooy beneen bi te nit ki jamono ji muy dugg àjjana ak rëy du nekk ci xolam waaw kama qaala allahu taala comme ni borom bi waxe wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa naza'na mu ne ñu daal di gindi daal di root ci maa fi sudurihim li na woon ci seen dënn yi min ci ak ñëkk ñëkk bu ñu amalante seen diggante mu ne boobu nag bii surtout mooy al kibru mooy rëy googu lay dindi mais imaamu Nawawi ñaar yi da koo ne lii nii du lii mu ne wa haadaani ta'wiilaani fiihimaa bu'd waaw mu ne nee ñaari interprétation yi moom dëgg la yi jàpp ne xadis yi la wax lii moom dafa sori quoi xadis waxul la fa inna haadha al-hadiis warada fii siyaaq an-nahy 'an nahy an kibr naaru mu ne waxul lool ndax xadiis bi yeneen ci laay saasaan da koo wax mu rot ci contexte di tere li nga xam ne mooy rëy gi ñu xam waaw te rëy lay tere waxu fi ay ki nga xam ne daa bañ ngeen dugg ci di diine waxul lool waaw kibru bi ñu xam mooy lan al irtifaa ala naas mooy di yëkkati yëkkatigul sa bopp ci kaw nit ñi wax ci xaarihim waaye di leen xeet waaw wa dafa al xaq waaye di jañ di repousser li nga xam ne mooy dëgg yow nak di nang lii rek lii rek xadiis bi di wax mais waxul yële voilà moo tax imaam al-Haafiz la Hajar bi muy wax lii am na muy wax ba tudd lii mu ne imaam ëpp binaar yi nag yii nag imaam al-Xattaabi wax rahimahullah imaam an-Nawawi dane lii moom du loolu mu ne wax ko xalam te nag yeey na imaam an-Nawawi moo yeey na affaire bi xadiis wax dëgg yàlla waxul loolu quoi <laughs> waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxul lii voilà waxul yee imaam al-Xattaabi rahimahullahu taala daal di wax léegi nag imaam an-Nawawi léegi nag wax dafa am waaw mbir dafa am bu boroom xam-xam waxee nga ne waxam ji moom du lii dëgërul ah déet di nga wax yow di nga indi loo xamante ne moom nga fay teg loolu mooy logique boo dàqee wax foog nga indi yow wax joo fa teg mais dàq rek dem sa yoon déedéet léegi nag Imaam An-Nawawi nag ne kon loolu waxul loolu waaw bi ñuy wax mooy bi ñu xam yëkkati lay ko sa bopp ci kaw nit ñi ba pare xeet nit ñi di dañ dëgg doo nangu dëgg waaw mu ne nag kon yellul ñuy jël ñaari ta'wil yële Imaam Al-Khattabi wax ñu koy yenn xadiis yellul loolu waaw léegi nag mais léegi kon mooy mu ne bal az-zaahiru ma xtaarahu al-qaadi Iyaad wa ghayruhu min al-muhaqqiqiina annahu laa yadxulu mu ne bal li am ba def li feeñ ci xadiis bi te loolu lay wax ma xtaarahu mooy li nga xam ne tànn na ko al-qaadi Iyaad bi al-qaadi Iyaad ibn Muusaa al-Maliki al-Maghribi dëkkoon Maroc mu ne loolu moom li mu wax tànn ko wa ghayruhu ak ñeneen ku dul moom minal muhaqqiqiina ci ñi nga xam ne ñoo xóotal masala bi ñooñu loolu li ñu wax loolu la mooy lan mooy laa yadxulul jannata bi du dugg àjjana bu ko ko yàlla fay mooy képp koo xam ne jikko bii nga yor mooy feebaru xol bii nga yor yàlla fay la loolu doo dugg àjjana benn ngoog am ñu ne loolu mooy bu dee ne yàlla da koo fayaan waaw ndax borom bi man ngaa ñëw indi bàkkaar boo xamante ni dana ku ko def dugg safara waaye mu jéggal la dig mbaaxam ndax alkarim ci tedd wax yàgg nañ ko fi wax obligé wu lépp loo xam ne moom la tëkkoo def ko waaye lépp lu mu digge dina ko def waaye lu mu tëkkoo man na la ah tëkkoo mooy boo ko defee lii dinaa la teg daan bi nga def ko mu jéggal la waaw wax sa doom ne ko boo fi defee lii di nga am punition mu def ko nga jéggal ko waaye lépp loo ko dig boo jàngee ma am lii dinaa la defal li loolu moom da ngaa war a obligé yow nga def voilà bu dee in kunta karima voilà da mooy meloy borom boobu jaam yi dañoo war a fexe di ci tënk seen bopp voilà mooy man nga euh, menacer ay nit ne leen bu ngeen defee lii ay sanction waaye buñ ko defee ñu gis ne xikma bi mooy nga bañ leen a teg sanction def ko loolu du la yokk lu dul ak kawe mi ta'ti al-'azaa'imu wa ta'ti 'alaa ahli al al-makaarimu kamaa qaala al-mutanabbi rahimahullah kon mooy ci euh, loolu lu ama am solo kon mu ne lii mooy wax benn ngoo bu ko yàlla fay de moom moom moom sawaralu lu dugg àjjana boobu waaw te nag mu ne te loolu mooy borom bi de toute façon bu dee jullit la bu koy bu bu bu ko fayee du ko sax safara mukk waaw du ko fa sax balla budda an yadxula waaw manula du du du jaas ta lool yàllaa ko dogal ko jàngal xamal ko ñu ko ci lam nañu yeneen tam alayhi salaatu wa salaam te ne jullit al muwahhidiina foo jaar dinañ dem àjjana balla budda an yadxula kullul muwahhidiina al jannata imma awwalan wa imma thaniyan ba'da ta'ziimi ba'di ashaabil kabaa'ir alladhiina maatu musirriina alayhaa waaw mu ne loolu moom du du du lu jaas ndax suñu boroom ni nga ko waxee léegi moo ko xamal jaam yi jaara ko fi yonentam alayhi salaatu wassalaam ne képp koo xam ne day wéetal yàlla boo jaar di nga dugg àjjana moo xam ci ñu fay njëkk dugg moom kenn du ko yedd wala kenn du ko mbugal mu door ko dugg wala rek mu jaar wala ñaareel ñaareelu groupe ba nga xam ne du dinañ dugg àjjana waaye ginnaaw bi ñu leen mbugalee ca seen bakkaar yu mag ya bañ set ci yàlla deful ci dogalam bu jiitu kenn du leen ràmm kenn du leen defal dara te nangul leen dara lu dul ne dina leen mbugal ba pare ca bakkaar yoo yële door leen a génne àjjana dugal leen euh, non génne leen safara dugal leen àjjana comme ni mu feeñe ci xadiis yu bari yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di nettali loolu mooy mu ne ñaar yi moom du jaas waaye àjjana moom dina ko dugg waaw moo tax nit bu nekkee jullit foo jaar du dem àjjana léegi nag mu def fan kañ la fay dem dañ la fay dem est-ce que ci ñu fay njëkk a dem wala bo ah day dem de station duma duma ba pare jamono fañ koy dumale après mu door faa jóge loolu eh, ay mbir la waaye moom dina dem fële kon mbir maa ngi noonu eh, léegi nag eh, mu ngi noonu kon daal xadiis bi ñu ñuy wax mooy ci gàttal côté boobu mooy day xaramal ak rëy waaw ah, nit ñi waaw ak rëy li nga xamante ne poison la virus la boo xam ne fattaaka wallah day rey day jeexal li nga xamante ne mooy mbaax ci dundum nit waaw day jeexal baax ci dundum nit wal iyaadu billah a'adana allahu min al kibr waaw yal nañu boroom musal ci wég réej ba yonente bay saar saam ne koo ku ci am trace ku ci am trace lu mu ndaw ndaw sa xol du dugg àjjana wal iyaadu billah loolu war naa tax moo tax loolu lépp day wane li ñu waxoon ne xatman la obligatoire dafa nekk lu war ci koo xamante ne nii yow am nga dara ci yi nga yow nga def waaw kon nag ba pare leeral ñu moom nga xam ne mooy lu yées waaw mooy lu yées nit koo xamante ne nii day fekk li nga xamante ne dëgg la mu ne moom sawaay ah, waaw waaw sawaay sama yoon ne bu ci quoi bañ dëgg waaw bañ dëgg Allahu akbar waaw fatarul xaq waaw jañ dëgg di ko jañ waaw wala imaamu Nawawi ci an al al minhaj mu ne fa huwa daf'uhu wa inkaaruhu taraffu'an wa tajabbura waaw wa tarul mooy di jañ dëgg bañ ko ngir rëy rëylu ak di ponkal ponkal waaw. ak ñoom diw moom waruñ maa wax dëgg waaw am na ñoo xamante ne ni bu leen xale waxee dëgg ñu mer loolu mooy lii nag loolu mooy bataroo xam waaw parce man wala jigéen wax leen ko waaw saa mat soo maan yépp ñu gis leen waaw nangu nañ ku nekk wax leen na saa yi ah, sa bët bu xonq na ba mu def jigéen non non non wax mu mu koy mooy loolu feebar la yow na la leer na kibri mistaalu kibri waxuma mistaal yow boo mayul ay tonu kibri nga wax waaw yow waaw yow moom mooy nit da woyof gisoon nañ buntu baabu tawaadu nit da woyof wàcc sa bopp waaw dëgg nag yàlla mi nga xam ne mooy al dëgg moo ne wa qulil haqqu min wa qulil haqqu min rabbikum wax leen ne dëgg ci seen boroom lay tukkee boroom bi nag buy indi dëgg man na koo jaarale ku nekk bul jàpp ne yow ñi la mag wala say kilifa kese lay jaarale dëgg buy agsi ci yow déedéet déedéet borom bi mën na indi dëgg ci yow te loolu yëpp xéewalam la gëm nga defal de mënoon na laa bàyyi ci sa réer ak sànkote ak sa riiriilu waaw ba ni ngay deewe ci ñëw ci moom mu daal di lay teg ay daan buggal la waaye mu bëggal la lu baax waaw daal di yënkuwal di mu ñëw wax la dëgg moo xam sa doom la wala sa séer la wala sa ab jàmbur la boo xam ne xamoo ko dangeen a daje kese mu xamal la loo xamante ne nii yow yaa ngi ci baaxul ah mu wax la ko nag loo xam ne ñi la jege kenn ñamawu la ko see wax parce yaay kilifa diw mu indi koo xam ne fële la waaw. moom barrière yooyu yëpp baroom bi daf ko daf ko koo teggil barrière mooy suñu baay ah nan laa koy waxe barrière mooy suñu kilifa nan lañ ko koy waxe moom mu teggil ko loolu lépp ëndil kële ëndil la benn xarit bu jóge na la bi mu ñëwee nag mu wax la dëgg loolu dañ cee war a sant yàlla mais waroo ko yow lu ci sa yoon yow yow yaa may xamal dëgg yow yaa may xamal nangam ak nangam ah? da nga maa a xam lu jaadu wax yooyu yëpp yëpp ku mel noonu xamal na yow wal iyaadu billah aslahana allah wa iyyaak yaa ngi ci biir yaa ngi ci cànkute goo xam ne boo ci deewee na la leer na yaa ngi ci dalaalun mubiin wal iyaadu billah kon rëy baaxut waaw nit ki nangu ku nekk mën na la xamal waaw ku nekk mën na la mën na la wax dëgg waaw ku nekk mën na la wax dëgg waaw ab jaam ab jàmbur ak ku nekk da mbokk sa ki la gën suufe ki nga maaseel ak ki la mag ñëpp mën nañ la wax dëgg kon nag loolu lu am am solo la waaw ñu moytu dafa lu rëy nga xamante ne day alakaate day alak jaam waaw xeet ñu ko xamtu naas xeet waa dëkk waa dëkk dañ naan xamtu naas buñ nee xamata yarmitu waaw ramata yaxmitu wala ramita yaxmatu ñaar yooyu yëpp baax na waaw am na it xams imaamul Tirmidi soloo na ko ci xams waaw mais ñoom ñëpp imaamul Nawawi mu ne wa huwa bi maamin waaye ramasa ramasa ak ramata benn benn la waaw imaamul Nawawi Tirmidi da ko solo wa xamsin naas waaw al mooy bataru xaq wa xamsin naas benn la mooy xam mooy xeet ña ca ne loolu mooy jikkoy xeebaate jikkoy xeeb ay nit waaw jikkoy xeeb ay nit parce que yoruñ kuréel ndax biy waral xeebaate dafa bari am na ñoo xamante ne kuréel la li borom bi noo inna xalaqnaakum yaa ayyuhan naas maa leen bi ñu def leen shu'uban wa qabaa'ila yooyu taxawoon nañ am na ñoo xam ne ñoom dañ lay xeeb parce que bokkoo seen seen sha'bu quoi waaw sha'bu sénégali yi wala sha'bu mali wala yooyu bokkuñu ak ñeneen wala waa Quraysh ñu xeeb leen waaw ñu xeeb ñeneen ko bokkul ci ñoom loolu feebaru xol la waaye c'est parce que bokkuñu même waaso bokkuñu même tribu bokkuñu mem askan waaw man daal ab géréer laa waaw ma léegi nag képp ku dul ma xeeb la ak alpulaar laa jàpp ne ñun alpulaar yi daal ñoo gën ci réew mi Sénégal moom alpulaar a fi gën il suffit mu xudul alpulaar moom commencé na la xeet loolu noonu day waral loolu waaw waaye bokk na liy waral yooyu tamit mooy moo tax mu ne dama leen a def xaba shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu